أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن الشرف النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi saani ashar ba'dal mi'atayn. wa an Aa'ishata radiyallaahu ta'aalaa anhaa annahaa qaalat. kaana annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaquumu minal layli hattaa tatafattara qadamaa faqultu lahu lima tasna'u haadaa yaa rasuulallahi waqad ghufira laka maa taqaddama min dhanbika wa maa ta'akhkhara qaala afalaa akuunu abdan shakuuran muttafaqun alayhi wa ani al-Mughirata bni Shu'ba ani al-Mughirata bni Shu'bata radiyallahu ta'ala nahwahu muttafaqun alayhi kon al-imaam al-Haafiz an-Nawawi mu indi lii hadiis bii nii moom la indi ah. mu ne waan Aïcha ta mu ngi jële sayyidatu Aïcha radiyallahu anha premier muy hadis mille cent soixante ci vingt-sept hadis yi ñu waxoon mu ne waan Aïcha ta mu ngi jële sayyidatu Aïcha radiyallahu anha anna qaala nee na kaana ne kon an-nabiyyu yonent bi alayhi salaam yaqumu doon taxaw min al-layli ci guddi di julli hatta ba ni nga xam ne tatafattar ci lay euh, euh, xare hmm? qadamaahu ay dëgg tànkam fa qultu ma ne ko lahu mais ma ne ko mais li ma tas naw hada ya rasulallah mais ndawal yàlla saa saa lu tax ngay def lii waqat takat yow xufira jéggales na la laka ñeel la maa la nga xam ne taqaddama jiitu woon na min dambika ci say bàkkaar wa ma ta'akhkhara ak ak ak li ak li mu mujj xaala mu ne afala akunu yonente bi alay saa salaam ne ma ndax du ma nekk rek abdan jaam boo xam ne shakura ak santakoon laay doon di sant yàlla kese muttafaqun alayhi mu ne xadiis bi al imaam al Buxaari imaam Muslim rahmatullah alayhimaa ñoo ko solo mu ne wa anil Mughiirati ibn Shu'ba te jëlee nañ xadis bu mel ni ci al Mughiira ibn Shu'ba nahwu bu mel nii mu ne muttafaqun alayhi xadis bi imaam tamit bii bu al Mughiira bi al imaamul Buxaari ak imaam Muslim rahmatullah alayhimaa ñoo ko bokk solo xadis bii nii gisoon nañ leen ñaar yi yëpp xadis numéro quatre vingt dix ci chapitre onze. moom la waxoon ar-Rabi' an Aïshata radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yaqumu min al-layli hatta tatafattara qadamaahu fa qultu lahu lima tasna'u hadha ya rasulallah fa ni mu jeexe mu ne hadha lafdu al-Bukhari wa nahwuhu fi sahihayn min riwayati al-Mughira ibn Shu'ba mu ngi nii loolu gisoon nañ ko foofu kon waxoon nañ foofu ne war na ñëwaat mille cent soixante mu ngi nii walillahi alhamdu wal minna kon lépp lees ci waroon a waaw mooy waxoon nañ ko foofu xanaa buñ amee len dong lees ci yokk mooy ne xanaa lëkkaaleem ak bunt bi mooy lan te bunt bi di wax ngëneelu taxaw di julli guddi ah ngëneel li di taxaw di julli guddi loolu mooy yonent bi alayhi salaatu doy na ci ngëneel kene moom da ko doon def waaw non seulement da ko doon def mais da ci doon ngar daajoo ay coono yu metti ba ni nga xamante ne mooy tàggat yi dëggu tànkam yi di xar mu ne ma ne ko nag waa Sayyidatu Aisha laaj ko mu ne ko ndax du ma nekk abdan shakura kon ñu xam ne pour nekk abdan shakura loolu bokk na ci mooy bari looy taxaw jël di naafila guddi wallahu taala aalam di wane gëneelam doy na ci yonent may saasaam saxoon ci na kono xadiis Sayyidul Mughira bi loolu lay wax liñ fàttoo wax sànq mooy jataay bi ñu génn Euh, lañ ko ubbi woon ñu ngi gisoon mbambastal mi ak li nga xam ne mooy li aay yim fa indi woon te laay ñu mujj woon gis mu ne woon wa qaala ta'ala kaanu qalilan min al-layli ma yahja'un suratu zariyat aaya a léegi al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah kon 1160 bi romb na mook bu Sayyid al-Mughira bi ñoom lañ boole woon c'est la même chose même ci 98 léegi nag ñu romb xadiis ñaari xadiis yi ñëw nag yooyu gisuñu leen woon muy xadis mille cent soixante et un mu ne wan aliyin radiyallahu taala anhu anna annabiyya sallallahu alayhi wa sallam taraqahu wa fatima radiyallahu anhuma layla faqaal alaa tusalliyan muttafaqun alayhi taraqahu ataahu layla al imaamu nawawi mu indi xadis bi mu ne waan aliyin hadis cent soixante et un mu ne mu ngi jële sayyidina mawlana ali asadullahi al-ghalib abu turab abul hasan wal husayn amirul mu'minin radiyallahu anhu ah, anna nabiyya kana yonent bi alayhi salaatu wa salaam de taraqahu daf koo dikkal imaam an-Nawawi mu ne taraqahu bul jàpp ne dañ koo fëgg parce que at-taariq mooy ki nga xam ne day dikkal nit guddi moo tax was-samaa'i wat-taariq wa samaa'i ñu ngi waat ci asamaan wa taariq ak biddiw boobu la nga xam ne guddi gi lay feeñ voilà mel luy fëgg day day génn waaw an najmu moo xamee mooy lan mooy biddiw ba nga xam ne saaq day feeñ day génn di di nëbbuwaat waaw waaw di feeñ léegi kon taraqahu moom mu ne ataahu laylan mooy da koo dikkal moom Seydina Ali radiyallahu anhu yonent way saasam nee na yonent saasam daf ma dikkal guddi wa Fatimata taraqahu moom ak sayyidatu Fatima comme que ñoom loon ak couple lañu woon ñoom ñoo doon ñoo doon sëy yeneen saa salaam da leen fa daa ñëw seen kër mooy sorewul woon ñoom ñoom dañoo ñoom foofu lañ dëkkoon léegi yeneen saa ñëw fa laylan guddi mooy laylan bi day feddali mais tarakahu rek loolu doyoon nañu xam ne guddi la mais day feddali di gën a leeral li takkid fa qaala bi ñëwee eh, fekk bon dañ doon melaw dinañ ko gis ci ci riwaayaat yi yoneen saa salaam moo leen yee ne leen mais ala tusalliyaan <laughs> mais yéen du ngeen jóg yéen ñaar ñii da ngeen du jóg julli ji <laughs> mooy du ngeen jóg julli ci guddi gi <laughs> naafi la léegi bon fii la ci imaam yem mooy muttafaqun alayhi al imaam al Buxaari ak al imaamu Muslim Abul Husayni bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk mi mooy est-ce ñoom doon ko solo ñu déedéet xadiis bii nii seen sëriñ daal imaamu Ahmad ibn Muhammad solo woon na ko na ko noon al imaamu Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullahi ala al-jamii' eh? <laughs> imaamu Buxaari rahimahullah mu ngi ko indi day ko indi nag ci ay bërëb yoo xam ne yu wute la mais eh, bërëb bi nga xamante ne mooy eh, baabu at-tahajjudi bil-layli baabu tahriid an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ah, ala salaati al-layli Eh, eh, eh, mais indi na ko ci bërëb yu bari rek xam nga rek al imaamul Buxaari moom rahmatullah alayhi léegi nañ jël boobu mu ne haddathana Abul Yamaan mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Abul Yamaan al-Hakam ibn Naafi' Abul Yamaan al-Bahraani al-Himsi rahmatullahi alayhi génn àddina la 221 rahmatullahi alayhi qaala mu ne akhbaranaa Shu'ayb mu ne ki nettali mooy Shu'ayb di Shu'ayb ibn Abi Hamza Dinar al-Qurashi al-Umawi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 mu ne ki ma xabaare man dong mooy Ali ibn al-Husayn da Ali ibn al-Husayn ibn Ali Abi Talib eh, eh, eh, kon kooku mooy al-Hashimi muy kii Ali ibn al-Husayn mooy Zaynul Abidin noonu la siiwee <laughs> Ali Zaynul Abidin mooy taaru diine ji nekkoon surtout yonent wi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi al nekkoon ki nga xam ne mooy kilifa gu mag jamonoom. ki nga xamante ne ni mooy sibtu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam anna al-Husayn ibn Ali ken al-Husayn di baayam ibn Ali ibn Abi Talib mooy al-Husayn ibn Ali e, radiyallahu anhu ibn Abdil Muttalib Ali ibn Abi Talib ibn Abdil Muttalib ibn Hashim al-Qurashi al-Hashimi Abu Abdillah rayhanatu rasulillah nga xam ne moom lañ faat Karbala radiyallahu ta'ala anhu annahu akhbarahu moo xabaare doom ji euh, muy Ali ne ko anna Aliyan naka Ali ibn Abi Talib ko baayam moom al-Husayn di Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalib ah euh, radiyallahu ta'ala anhu euh, Abul Hasan wal borom jaloore yu mag yi njëkk a dugg ci islam moom radiyallahu anhu muy xalifatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam nekkoon amirul mu'minin wa rabi'ul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin radiyallahu anhu mu ne Seydina Ali da axbarahu dafa xabaare doom ji al-Husayn ne ko anna rasulallahi kene dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam tarakahu wa Fatimata bint an-nabi sallallahu alayhi wasallam alay mu ne yeneen sallallahu alayhi wasallam daa leen dikkal guddi moom ak Fatima di ya di yaayu al-Husayn mi di doom ci yonent ci alayhi salaatu salaam benn guddi fa qaala mu ne leen alaa tusalliyaan mais yéen ñaar da ngeen dul jóg julli ji nee na fa qultu Seydina Ali fii la Imaam An-Nawawi yam Seydina <laughs> Ali nee ma ne yonent saa salaam mais ya Rasuulallah ma ne ko mais ndawal yàlla saa salaam anfusunaa bi yadil anfusunaa bi yadillah <laughs> ne ko ah ñun de suñu bakkan yi mu ngi ci loxo yàlla la nekk rek waaw fa idaa sha'a yab'athana ba'athana <laughs> borom bi de bu bëggee yebal ñu ñu julli rek dinañu dina ko def <laughs> ah yonent saa saa <laughs> léegi nag bon nee na bi ma waxee lool fan sarafa yonent saa saa wan ñu ginnaaw dem yoonam xiina qul qul naa zalika wañ waxee lool wala mu yargee ilayya shay'an nekk ko fa sax di ma tontu mu dëpp <laughs> bàyyi ma nee na ba muy dem maa ngi ko gis maa ngi ko dégg ci guddi gi ci lëndëm gi su ma sameetu maa ngi ko dégg wa mu muwallin mu ñu wan gannaaw di dem yadribu bu di dóor di dóor poñ bi yeneen saa sama ngay dem duur foog bi wa huwa yaqulu mu nga wa kaana al dëgg dëgg dëgg nit hein moom daal nekk mooy akthara shay'in jadala waaw dafa nekk mooy daal mooy mooy <laughs> bu dee dàgge moom moo ci ay waaw moom nit mooy pour uti argument <laughs> waaw pour uti argument ci ay quoi ba ba ba del ba del mooy ci suratu yusuf wa laqad sarrafna fi hadha alqur'ani linnaasi min kulli mathal wa kana al insanu akthara shay'in jadala waaw gina <laughs> ay <laughs> en man cas mën na nekk lay boobu mën na nekk lay bu dëgër mën na mën na nekk lay boo xamante ni bon euh, <laughs> kiiwul mën na saa sa loolu la wax di dem bàyyi ñu foofu <laughs> léegi noonu la ko imaamul Buxaari indi léegi xoolal al imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaji rahmatullahi alayhi kitaabul masaajidi wa mawaadi'is salaa baabu maa ruwiya fii man naama al-layla ajma'a hattaa asbaha <laughs> non <laughs> waaw gaa yi de <laughs> léegi mu ne wa haddathana mu ne te nettal nañu Qutayba ibn Sa'id imam Muslim mu ne te nettal nañu suñu sëriñ Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahmatullahi alayhi génn àddina 240 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Layth mu ne ki ñu nettali mooy Layth de al-Layth ibn Abdurrahman al-Fahmi Abul Harith al-Misri entre quatre-vingt-quatorze jàpp quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-treize génn àddina la ahlu Misr an Uqayl mu jële ko ci Uqayl Abu Khalid al al umawiyu al madaniyu génn àddina la 144 am na nag ay wute rahmatullah alayhi an Zuhri gis nañ ko sànq an Ali az-Zuhri waxuñu woon kañ la génn àddina la 125 gane àddina la 50 rahmatullah yaani an Ali ibn al-Husayn gis nañ ko sànq mooy Ali Zaynul Abidin an al-Hasan an al-Husayn e, e, nga ne ma bon moom tamit waxoo woon de man moom al Ali mu ngi gane àddina jamonoy e, maamam. Euh, Seydina Ali mais deux ans avant trente-huit euh, côté trente-huit côté yooyu la la trente-huit xam nga maamam euh, Seydina Ali la quarante lañ ko faat voilà moom quarante la juddu génn àddina quatre-vingt-treize jamono ji nga xam ne moom la ñoom imaamu Malik daal di gane àddina quatre-vingt-treize jàpp quatre-vingt-quatorze am na sax ñu ne quatre-vingt-douze rahmatullah alayhi nekk ci nga xamante ne mooy surtout yonent bi am na annal Husayna ibn ali di bàyyi ji sayyidina al-Husayn ash-shahid ki nga xam ne moom lañ faatoon bésub Tamxarit fële ca Karbala radiyallahu ta'ala haddathahu an Ali ibn Abi Talib anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tarakahu wa Fatimata qala ala tusallu fa qultu bii dane wow ndax yéen defu ala tusalliyaan bee dane ala tusallu ndax yéen du ngeen julli hmm, def ko lu bari fa qultu ma ne ko mais ya rasulallah inna anfusana bi yadillahi de <laughs> waaw fa ida sha'a yab'athana ba'athana waaw en fait Seydina Ali radiyallahu anhu lu tax muy wax lii xam nga gis nañ ci suuratu Zumar ah suñu boroom tabaaraka wa taala eh, naan Allahu yatawaffal anfusa hiina mawtihaa <laughs> wallatii lam tamut fii manaamihaa fa yumsiku llatii qadaa alayhaa al-mawt <laughs> al-mawta wa yursilu al-uxraa ilaa ajalin musammaa en fait lii lay lii lay lay lii lay moo tax yore saa saa di dem naan <laughs> nit daal. bi <laughs> ñuy wax aaya boobu fa wa kaana al insaanu akthara mooy seen aal yi dafa bëgg a wax ne ah yeneen saa saa ñun de suñu bakkan yi ah comme que Allahu yatawaffa al anfusa kay hiina mawtiha <laughs> borom bi moom mooy mooy mooy jamono bakkan nit ñi di nelawe borom bi mooy récupérer seen bakkan yi waaw te moom nee na yi nga xamante ne nii wala kii lam tabut fii manaam yaa yi nga xam ne moom faatuñ faatu bu mag gi mooy dootuñ dundati Ah boobu eh, eh, ñooñu ñoo war a faatu moom eh, fa yumsiku allati la alayha al maw ña nga xam ne moom dogaloon na ne buñ nelawee du ñu yeewu ñoom day téye kantaan nag ñeneen ñi nga xam ne dogal na ñuy jógaat moom wa yursilul ukhra mu mayaat leen sensibilité ñu daal di yëgaat mën a jógaat waaw ilaa ajalin musamma ba kàpp ba nga xam ne moom la tudd ne ñoom ca la ñuy faatoo comme ñi mu téye ci biir nelaw yi léegi nag Seydina Ali radiyallahu anhu loolu la doon la doon jéem a fàttal yorent <laughs> non di ko layee kene yeneen saa saa ah ñun de yeneen ñoom dañ doon nelaw nelaw yu ko yeneen saa saa ñëw yeeleen ne leen yéen da ngeen dul julli ba dina ñëw ci riwaa imaamu Nasaa'i bi léegi affaire yi gën a leer <laughs> nan la demee woon léegi mu ne ko ah mais yeneen saa salaam ñun de suñu bakkan yi de ci loxo yàlla la ne bu ko soobee de dinañu yebal <laughs> bu ko soobee yebal ñu dinañu yebal ñu yeewu buñ ko dee yàlla def na ñu war a yeewu ah dina dogal ñu yeewu dinañu yónni ñu yeewu. yeneen saa salaam fan sarafa rasulullah yeneen saa salaam yu war ko ginnaaw fii na qultu lahu dalikum nee na ba ma ko waxee lool thumma sami'tuhu mais ginnaaw bi ba muy def maa ngi ko dégg man Ali wa huwa mudbiru mu ngi ñëwaat gannaaw yadribu fakhidhahu di dóor pooj bi fa wa yaqulu mu naan wa kana al insanu akthara shay'in jadala voilà boobu ñoo gën a bari ay lay ak dagge dagge dañ koo man xoola xoola riwaay imaamu an-Nasa'i bi xoolal foofu voilà la hawla loolu moom euh, euh, <laughs> foofu mooy gën a leeral affaire bi parce foofu sëy mu jaaraat ci même tàllale bi quoi hmm? euh, Seydina Ali nee na da radiyallahu dane daxala alayya rasulullah sallallahu alayhi wa ala fatimata min al fa ayqadana lis-salat nee na yoon saa dafa dugg ci ñun dafa ñëw ci kër gi ci lëndëm gi ci guddi gi mu ñëw daal di ñuy yee ngir ñu julli guddi quoi summa rajaa ilaa bayti yi léegi nag yeneen saa saam bi ñu leen yeewee yeneen saa saam dellu këram fa salla yeneen saa saam julli ci guddi gi hawiyan min al-layl ab biir ci guddi gi falam yasma lana hissan moo tax seen kër yi sorwul woon maa moom waaw ñoom comme kër yonent bale saa saa mi mu jege woon jàkka ji ñoom itam daanaka loolu lañ jege woon moo danoon ay xaw ay xaw xa waaw boo demee Medina ñu naan xaw xatu Abu Bakr mu ngi nii waaw yi nga xam yeneen saa salaam dane woon nañu tëj yëpp ba mu des boobu waaw Euh, loolu nag boole woon nañ ko gi nga xam ne dane tamit yu Seydina Ali kenn tëju ko woon waaw parce que yu Seydina Ali ak fu yonent bay saa salaam fi ñu doon jógee daanaka benn la moo tax mu ne yonent bay saa salaam nag bi mu ñu yeewee nañu jóg leen julli ji eh, ci guddi gi après mu dem julli ci guddi gi ab jamono mais falam yasma lanaa xisan xam nga xam nga guddi gi lépp naan tekk tekk tekk lu yëngatu di koy ko yonent saa salaam déggul dara luy ko côté kër Seydina Ali quoi dara dara dara yëngatuwu fa mooy gaay yi kenn jugu ci ñoom ñaar maa ngi leen yee ndekete juguñu léegi nag faraja ilay naa yooyu saa saa mu jullee lu bari ci guddi après nag mu ñëwaat ci ñoom fa ay xasanaa mu yeewaat ñu fekkaat ñu nga ñu nga ñu ngi ci nelaw yu fort mu yeewaat ñu moom ak Fatima mu ne leen fa xuuma fa salli amee ah, jóg leen ngeen julli jóg leen ñaar ñi ngeen ngeen julli qaala nag yeneen euh, euh, Seydina Ali ne bon <laughs> nee na nag bon ma jóg bon ma jóg nag toog <laughs> fa jalastu ma toog wa ana aaruku ayni maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi toxoñ sama bët moom la wolof naan toxoñ quoi <laughs> di di toxoñ sama bët yi ndax nelaw yi nga xam ne moom laa yeewu nii wa aqulu maa ngi naan yeneen saa salaam mais inna inna wallahi ma nusalli illa ma kataba Allahu lana innama anfusuna bi yadillah fa in sha'a yab'athana ba'sana nee na ma ne leen saa ah, saa ah yoon saa saa ah ñun de du ñu julli lu dul li yàlla bëgg <laughs> te bind ko ci ñun ni moom la ñuy julli rek <laughs> mooy bu yàlla bindee ni dinañu yeewu julli tamit dinañu yeewu julli <laughs> waaw ñun de suñu bakkan yi daal ci loxo yàlla la ne yoleen saa salaam ah bu ko neexee de dinañu yebal rek bu ko defee bu ko soobee bu yebal ñu ñu julli rek dinañu yebal de dindi nelaw yi ci ñun <laughs> sawarloo yi ñu jóg waaye nii de <laughs> nee nag bi ma waxee lool fa walla rasulullah sallallahu alayhi wasallam yoneen saa sallam won ma gannaaw daal di def yoonam won mi ginnaaw ma Fatima radiyallahu anha wa huwa yaqulu mu ngay dem di wax naan wa yadribu bi yadihi ala fakhidi di dóor jël loxoom di ko dóor ci pooj bi <laughs> maa nusalli illa ma kataba Allahu di répété Seydina Ali wax loolu mooy lan maatu sax lii de lan la ñuy di taxawee naan man du ñu julli lu dul <laughs> ah yi ah <laughs> <laughs> du lu dul li yàlla dogal du julli ko <laughs> voilà kon dangay gis ne kon li ak mooy <laughs> yeneen saa sax da leen di jëkka yee ne leen léegi julli leen mu dem <laughs> julli julli julli ci guddi gi déggul dara yëngatu mu ne eh xaaral xaaral ñii de daa mel ni kenn jubu ci mu dem ak yee leen ne leen ñooy yéen ñooy jóg leen ngeen julli léegi ñu yeewu li naa leen di toxoñu di. ne ah mais yeneen saa salaam ñun de <laughs> suñu loxo <laughs> borom bi moom li bind bu <laughs> bindee rek dinañu julli lim bind rek lañuy julli de te dinañu yebal voilà allahu akbar ah, allahu akbar kon loolu day day day wane kon mbir mi fi mu jóge woon quoi waaw mooy yonent bi saa saa dale daa wane gannaaw ngir moo bañ a d'accord ci façon laye bi mu laye bi mu bëgg a laye laaya yooyu quoi <laughs> moo la Imaam An-Nawawi ne loolu la <laughs> mooy yonent bi saa saa li Seydina Ali laye loolu la d'accordul quoi mooy <laughs> yow jógal nga def effort jóg nga naan yàlla naa bu yàlla bëggoon Allahu akbar léegi bon moo tax kon al imaam An-Nawawi ci al-Minhaj rahmatullah alayhi mu ne loolu euh, euh, mooy al muxtaaru fi maanaam hmm? annahu ta'ajjaba min sur'ati jawaabi mooy non seulement yeneen saa salaam dafa yéemu ci gaaw Seydina Ali ak nelawam mi mu jóge ni mu gaawee tontu tontu bu mel nii <laughs> ak tamit wa adamu muwaafaqati ak ñàkk ànd lahu ala al-i'tidaar bi hada ak di joxe ngànt bu mel nii <laughs> mu ne looloo tax mu daal di dóor <laughs> li nga xam ne mooy pooj bi daal di dem yoonam voilà <laughs> waaw waaw eh, mu ngi noonee wee loolu day wane ne eh, day wane eh, moo tax léegi nag xadiis bi dañ ciy jànge lëkkaalemi suñu bunt bi mooy ngëneelu julli guddi ba yeneen bi alei salaatu salaam bi yee resu boppam ak boroom këram ngir ñu jóg muy Sayyidatu Faatima ngir ñu jóg di julli li nga xam ne mooy julli guddi comme moom li nga xam ne noonu la ko doon taxawee waaw ngir xéewal yi nekk ci lii boobu leen raw jóg leen ngeen julli moo tax mu insister deux fois waaye après ñëwaatul ba Seydina Ali waxee lool ndax bu njëkk bi da leen a fekk ñuy naaw mu yee leen wax leen ko mais mu dem di julli dëkk gaa yi kenn jógul mu ne mu yëg ne eh ñii jóguñu ah mu dem waxaat leen ko léegi nag foofu la Seydina Ali nag di laye ne lii ñii ne yeneen saa ah ñun de suñu bakkan yi léegi yeneen saa daal di dem yoonam ne wa kaana al insaanu daal akthara shay'in wa kaana al insaanu akthara in jadala <laughs> kon nag kon lool di ko digle dafa am solo moo tax yeneen saa saam di ko digle waaw ak tamit dañ ciy jànge ne loolu man ngaa yeekuy nelaw ngir mu def loo xam ne du farata ginnaaw bi ñu xamee ne mooy jullit farat lii du farata waaw te tamit dañ ciy xoo jànge comme li Imaamu Nawawi wax ki nga xam ne mooy imaam bi muy toppatoo li nga xamante ne euh, wala ki nga xam ne kilifa la boroom xam-xam la loolu muy ak ku yàlla sàmmloo ay nit nga nekk seen euh, kilifa ngay sàmm seeni maslaha yi nga xamante ne ci seen wàllu diine rawatina lool waaye tamit ci seen wàllu àddina moo tax ci seen wàllu euh, seen digganteeg seen borom mu xam ne jamono yi jamonoy profitoo la julli guddi ni mu amee solo ak ngëneel yi ci nekk tax mu ñëw fekk ñoo xam ne ñu ngi nelaw mu yee leen voilà neewul ne bon du farata c'est pas grave non non <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu te tamit mu ne yeneen tubaab saas dañuy jànge imaamu Nawawi rahmatullah ki nga xam daa ñëw di laay biir kenn. hum bu dee da koo laay biir na ko defal leen na moom mu gis ne defu ko ci loo xam ne du farata bon euh, loolu garaawul ko waa jarul mu ko ci mu ko ci euh, dëgëral yenn dëgëral ci loo xamante ne nii du farata quoi voilà moo tax yoneen saa salaam après dafa dem dëgg la dem ni ñëwaat def na aller retour bon euh, ndax daa foogoon ne bon ñi yeewu nañ ko rek ni ngay gis yee ay nit dem après yow ndeke gaa yi kenn jógu ci <laughs> loolu du lu bees ah yeneen saa saa daa taxaw julli julli julli julli ci guddi gi déggul dara yëngatu te ñooñ buñ jógoon ñoom seen aal yi buñ jógoon di julli dina ko yëg dina yëg ne ñi ñu ngi jàpp wala boog ñu ngi mais yëgul kenn mu ne xaaral ñii de jóguñu <laughs> xaaral mu ne maa ne leen mais yéen da ngeen dul jóg julli ji <laughs> kon nag mu ngi noonu quoi ah loolu lu am am solo ah waaw. waaw li gis kon ngëneel gi nga xam ne moo ci nekk waaw ci julli guddi ngëneel boobu tax yeneen saa saa kanam heure boo xam ne heure ba la borom bi def sa kanam mu nekk daluwaay ah wa ja'alna lay la libaasa jamono ji nga xam ne mooy ci la nit ñi di dale waaw mu mel ni seenu yére yu dugg ci daal di sa di sangu nelaw yu neex waaw mais teewul yonente bari saa saa bulul woon ngëneel am na benn ngëneel kononte kon te ngëneel gi rëy na doonul woon ñëw quand même dara yee Ali ak soxnaam radiyallahu anhuma quand waaw kon nag euh, loolu la ngir ñu daje ngëneel lu rëy googu la wallahu ta'ala a'lam ah voilà waaye dañ ciy gis tamit ngëneelu Seydina Ali radiyallahu ak ni mu gaawee tontu ak tontu bu leer bi mu joxe même bu dee ne ne saa saa <laughs> jàppul ne tontu la boo xam ne daal <laughs> bu ñu mën a jàpp la quoi <laughs> waaw teg mbir yi dëgg la ci masi alool kay dëgg la masi amoon mooy lépp waaye eh, yëgal julli di nga am bu yàlla soobee rek dinañ julli de waaw. waaw waaw loolu it dañ cee xamee yoon saa sam di dóor pooju boppam di dem mooy nit ki bu <laughs> nee loo xam ne jaaxal wala lu ko ci mën na def noonu <laughs> jàll def yoonam <laughs> waaw kon loolu lu am am solo la hmm? ah, te tamit eh, eh, leneen luñ ciy jànge mooy Seydina Ali radiyallahu anhu xam nga lii nii Euh, euh, mooy li mooy yore saa salam ni mu yare saxaabaam yi sa noonu la meloon mooy dafa am yoo xamante ne nii euh, te keroog am na xadiis yu bari yu ñu romb yu mel noonu yi nga xamante ne mooy nit ki jamono joo xam ne dañ la cee corriger dañ la cee corriger nga ñëw walla boog loo xamante ni bon sëriñ sa sëriñ dalaa fee masax loo xamante ne ni amaana bon ci biti nii itam gaa yi jàpp ne bon ah loolu moom baa waaye teewul nga man koo nettali waaw doo ah non loolu loolu est loolu jar na ko non si da koy da koy da koy nettali waaw gis nga keroog hadis mille cent trente six bi bi Naafi' ibn Jubayr hmm? Eh, yónni Amr ibn Ata yónni ko ci kii nga xamante ne nii mooy eh, eh, yónni ko ci kii as-Sa'ib ibn Yazid ah di ko laaj ci loo xamante ne Seydina Muawiya da ko ci corrigé woon radiyallahu anhu ci wàllu julli mu ne ko waaw ci maqsuura ga waaw dama ne woon ak moom ci maqsuura ga imaam bi sëlmal ñu julli àjjuma ba pare ñu sëlmal rek ma jóg di julli ma julli ba pare mu bàyyi ma ba ma dem sama kër ba kii ba imam bi sëlmal ba pare ba kii mu dem këram daal di yónni ma ñëw mu ne ma bul dellu ci li nga defoon sama doomu mbokk parce que yonent bi saa saam daf ñu doon tere bi voilà la tawd li ma fa'alt ida sallayta al jumu'a fala tasilha bi salatin hatta tatakawlama aw taxruj waaw boo julleetee àjjuma bu ko takkale ak beneen julli lu dul nga génn wala nga wax léegi mooy pourtant loolu dañ koo correction la mais teewul waxoon naa la bi defoon nañ jàngat boobu mais dañ ko defoon après ndax lañ sama xel demoon mooy ne neewul waaye yow lu yéen tam moo lenool am na di jéem a fëlal yi affaire bi non gis nga seen naal yi lii nii nga xam ne mooy dañ leen a yee ngir ñu julli guddi mais defuñu mais bon defuñu ko quoi ñu tëddaat yeneen saa saa ñu wax malgré loolu lépp neewul boo lool moom naa ko bañ a tee naa ko bañ a nettali quoi loolu fii mu a tam gaa yi loolu day wàññi sama darajaak yooyu moom mooy wax ñi nga xam ne xamuñu xamuñu xam-xam waaw te loolu mooy li Mawlana Abdul Aziz da wax Ibn Mas'ud ad-Dabbagh ash-Sharif al-Maghribi radiyallahu anhu doon wax waaw ñi nga xam ne ñooy bind ci xabaay kii yi de boroom xam-xam yi seeni jaloore jariñ nañ de waaye nag am na foo xam ne am nañ euh, genn façon daal lu ñu mën a tudde lor aw kama qaala loo xam def nañ ko le fait mooy seen histoire lépp da daa nekk loo xam ne yeneen côté yi nga xam ne jo xaw la deme noonu kenn du ko nettali waaw ba gaa yi jàppaleen lu wuteeg li nga xam ne moom lañ doon dëgg-dëgg voilà xam nga lii Seydina Ali radiyallahu anhu le fait que neewul bon lii moom naa ko nëbb moom yi ngir tasaare xam-xam ak ja bañ koo nëbb mu wax ko doom bi Seydina al-Husayn ki nga xam ne mooy Zaynul Abidin Zaynul Abidin nettali ko Seydina Zuhri waaw muy bu bu bu bu tedd waay bu tedd ma sha Allah càllale bi léegi bu tedd tedd wa ahlu baytil Mustafa Jaafar wa an in anhu raawin lam yahin li borom as-Suyuti imaam waa kër yonent bi alayhi salaam Jaafar as-Sadiq Jaafar ibn Muhammad ah nga xamante ne nii mooy ñoom buñ jëlee radiyallahu anhu jëlee ci seen bàyyi ñoom Zaynul Abidin nii yooyu mooy yi gën a dëgër bokk na càll yi gën a dëgër ñooy càll yi gën a tedd ci kaw suuf waaw <laughs> mais à condition kay jële ci ñoom bi nettali naan ci ñoom la jële du koo xamante ni ku doyadi la comme façon siit yi nga xam ne wax lu amul daa bari ci gaa yi waaw léegi kii az-Zuhri moo ko jëlee ci al imaam as-Sayyid Zaynul Abidin euh, di euh, Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum kon muy càllale joo xam ne bu bu tedda tedda tedda tedda tedda kon lii lépp daa am solo di wax kon ci ngëneelu euh, li nga xamante ni nii mooy naafila guddi julli guddi ak di ci yee te ngir nit ki def ko dinañ ci gis ay xadiis yi muy indi fii ci al imaamu Nawawi yoo xamante ne ni euh, da koy wane wallahu taala alam léegi nag càllale bi suuf que bi benn affaire am na ñoo xam ne dañ ko riwaaye au lieu Ali Zaynul Abidin jële ko ci baayam Seydina al Husayn mu ne al Hasan muy frère grand frère u baayam bu ñuy feexa ah. <laughs> Seydina Al-Hasan ak Seydina Al-Husayn du ñuy seex de loolu daa mel ni ñu bari lool lañ foog waaw ñoom jàpp nañ ne sax ñoo tax ku am ay seex ñu ne ah ñu góor ah fan ak Husayn mais du ñuy seex mais bon waxuñ loolu daraa ngi ci tudde euh, ay seex Al-Hasan ak Al-Husayn mais dama ne Al-Hasan ibn Ali ak Seydina Al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu du ñuy seex Al-Hasan moo mag <laughs> Al-Hasan daal di ciy tegu Muhsin ñoom Muhsin <laughs> waaw muhsin moom daa teel a génn àddina boo seetloo say doomam yi xaa mooy radical boobu xaa bi siin bi nuun bi ak rafet ak taaru ak loolu Hasan al-Husayn lee mooy tasghir bi tuutil bi ki ci gine tuut après muhsin ñëw voilà <laughs> loolu euh, wallahu taala alam lu ñu ay seex nag waaw kay moo tax Seydina al waxoon ko mag gi Euh, al Hasan ibn Ali keroog ca Irak naan léegi daal nañ jël ba muy jël xilaafa gi di ko Seydina Muawiya mu ba mu kiy waxtaan ak ñoom loolu euh, wane woon na ko wallahu ta'ala ah loolu lu am am solo la kon ci kaw nii ngëneel li koon gis nañ ko ak lëkkaale bi ak tamit li nga xamante ne moo ci am waaw loolu tamit dañ ci xam ne mooy kilifa man na eh, yee tamit ñi nga xamante ni ñoom la yilif voilà te bu boobaa kenn du ne waayow pourquoi man ñu ma yee quoi waayow sa waay doo bàyyi sa waxi caaxaan yi ngay nekk <laughs> hein waay yeneen saa salama ngi ñii di yee di yee ñoo xam ne ñoo la gën fopp yàgg nga yaakaar <laughs> tey kilifa rek yeneen lan <laughs> <laughs> koy wax kilifa di wax Seydina Ali ak Sayyidatu Fatima <laughs> da pourtant yo sa salen a kon nag loolu yee loolu daa am solo ko quoi toog rek naan gaa yi mu day day dellu ci liñ doon wax keroog yeewaate li imaam al-Qurtubi doon wax naan bu dee farata la woon loolu moom xaw naa nekk farata ma ne loolu farata la sax loolu day nekk farata parce que waa ji il est inconscient yow mi conscient yaa ngi toog takkusaan ngee ngi weesu waajee ngi nii tëdd voilà bu ko traité woon daf raway quoi man du ma ko ñëwee ah da farata la nga ñëw ko nga loolu waxoon nañ ci bu dee naafile yi ngëneel yi am na ngëneel dañuy yeewaate lan ngay wax ci farata yi wallahu ta'ala a'lam xool yi dañ cee xam nit boo xamee lu baax nga baax nga xamal ko te la gën a jege tamit daa baax waaye baa xamal ci wax kese mais tamit ci pratique. parce que de toute façon ñoom Seydina Ali radiyallahu anhu nekkul ne moom masuñoo dégg keneen saa saa muy wax gëneelu julli guddi moom loolu moom mënu la nekk waaye bii <laughs> dañ cee xam ne tamit mooy naafila parce que bu doon farata yonent bi alayhi salaam dina leen ne eh même jóg bu dee na ngeen a sonn après li ngeen jóg mais le fait mu bàyyi leen dem loolu day wane tamit laysa bi fard wallahu taala alam kon bii di ñëw ñu jël xadiisu